ci suñu jataay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate jeexaloon nañ li jëmoon ci axkaamul axkaamu zakaa li jëmoon ci àttey zakaa walillaahi alxamdu wal minna mu ne woon lu am njariñ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 wala wan aku mbóosóorakum fo ku jàppe noonu nag c'est bi mooy wa gharratuhumul hayatud dunya wax ah mais e, àddina war na leen wa gharrahum billahi al-ghurur al mi nga xam ne mooy ko sànku ki mu daal di leen wër waaw rafetal leen wa zayyana lahumu ash-shaytanu a'malahum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 affaire sociologique yi nga ne leen loolu euh, jële nañ ko ci yeneen yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nan la ñuy régler société waaw société yi mu yi mu yi nga xam ne moom la régler société bi mu régler kenn amul société bu mel noonu boo xamante ne nii dal na la waaw parce que wax ji wax yi ñun ñii kenn duñu ko jàngal ci siira lañu ne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 ak yahuud yi ne woon foofu waa banu Qaynuqa Qurayza ak waa banu Nadir hein problème ya amoon seen xare yu bari ya tax seen xeex ya ayyaamul arabi ba pare beneen problème am ci muy biir arab yi muy Aws ak Xasraj nekkuñu benn lu tax nekkuñu benn parce que ñii Aws lañ ñun Xasraj lañ mais loolu benn division la bu boo xam ne ndax du division inna xalaqnaakum yaa ayyuhan naas yéen nit ñi inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa ja'alnaakum quluuban euh, shu'uuban wa qabaa'ila lita'aarafu ha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 moo tax ay ennemi lañu waaw léegi ah ba nga xamante ne nii noonu la deme yeneen tubaab lay saar saar rek la loolu lépp.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 mooy ci moom la tukkee ci moom lay delloo ci ci moom lay jaar buñ koy am loolu nag la gaa yi bëggoon mooy ngeen bu ak a ñoo ak ngeen sàggane loolu le waaw suñuy ngànnaay <laughs> suñu bagage yi ñu yor waaw sunna alxuraan ak sunna mooy suñu yëf de ak ñoo bëgg ñu sàggane yooyu bu ko defee fa yamilu aleykum maylatan waahida ñu songanoo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 boo ñëwee ba koy def boo ñëwee ba ciy def benn du moom ngay laaj oustaz Ndiaga Ndiaye mais moom man nga koo laaj ah ma xujj si di ba mais moom mën naa koo laaj oustaz moom ah moom de léegi yow xam nga loolu mooy nax sa bopp moom ñoom ñii sëñ Sidibé ak ñooñu oustaz Sidibé yow leer na leen xam-xamam leer na.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 booy supporter supporter ku ko jar te booy supporter ku ko jar kooku dootoo supporter ndax kenn du kese da ngay jëf waaw te booy loolu ngay supporter di di di ko roy noonu mooy yonent bi alayhi salaam yow da ngay fas sa xol ne man royuma kii ah. à vrai dire yonent bi alayhi salaam laay roy sauf que kii moo fi nekk di ma xamal moom lan la doon def.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 dañoo war a armé wu ci xam-xamu diine bu leer naññ te borom bi subhaanahu wa kese tax kese kese ndax boo ko deful gars yi réeral de te seen menaces ñoo grave gis nga boo xamul boo xamul gars yi ñuy gis nga yenn faux sëriñ yi dañuy am usaas ay faux usaas yu ànd ak ñoom te loolu moom ginu <laughs> ngeen maa xam seen bariwaay.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 di ko fulandi comme ni nga xam ne lool la yonent ci lay saab wax ne buur yàlla noon lay nangoo as sadaqa bu kenn saraxee wala bu joxe zakaatam mu ne buur yàlla da koy fulandi comme nit ki nga xam ne noonu lay yare fasam ndaw ab ab di ko yar di ko yar ba mu mag buur yàlla defal loolu comme ni muy def ci zakat ji wa ma zalika bi aziz